alayhi wa alayhim afdalu salaatu wa salaam fil baab salaasu mi'a wa sab'uun wa an Abdillahi ibn Amr ibn al-Aas radiyallahu anhumaa annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaxruju ad-dajjaalu fii ummatii fayamkuthu arba'iin laa adri arba'iina yawman aw arba'iina shahran aw arba'iina aaman fayab'asu allahu ta'aala Iisa bna Maryama alayhima as-salaatu wassalaam fayatlubuhu fayuhlikuhu summa yamkuthu an-naasu sab'a siniina laysa bayna ithnayni adaawa ثم يرسل الله عز وجل ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته حتى لو أن أحدكم daxala fi kabidi jabalin la daxalathu alayhi xatta taqbidahu fa yabqaa shiraaru nnaasi fi xiffati ttayri wa ahlaami ssibaa'i laa yacrifuuna macruufan walaa yunkiruuna munkaran fa yatamassalu lahumu shaytaanu fa yaquulu alaa tastajiibuun fa yaquuluun fama ta'muruna fa ya'muruhum bi'ibadati al-awthan wa hum fi dhalika darru rizquhum hasanun 'ayshuhum thumma yunfakhu fi as-suri fala yasma'uhu ahadun illa asgha liitan wa rafa'a liitan wa awwalu man yasma'uhu rajulun yaluutu hawda ibilihi fa yas'aq wa yas'aqu nnaasu hawlahu summa yursilu allahu aw qaala yunzilu allahu mataran ka'annahu tall ka'annahu tall aw ad-dhill fatanbutu minhu ajsaadu nnaas summa yunfaxu fiihi uxraa summa yunfaxu fiihi uxraa fa idaa hum qiyaamun yanzuruun summa yuqaalu yaa ayyuhan naasu halummu ilaa rabbikum waqifuuhum innahum mas'uuluun summa yuqaalu axriju ba'sa an-naar fa yuqaal min kam fa yuqaal min kulli alfin tis'a mi'atin wa tis'atan wa tis'iin fadaalika yawmun yaj'alul wildaana shiiban wa zaalika yawma yukshafu an saaq rawaahu muslim rahimahullahu ta'aala al-liit safhatul unuq wa ma'naahu yada'u safhata unuqihi wa yarfa'u safhatahu al-ukhraa kon al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullah ginnaaw ñu ñëw fi nga xam ne moom lañ tolloon ba léegi ci kitaabu eh, al-mansuuraat wal mulah ci benn bunt bi nga xam ne mooy même tur bi baabu al-mansuuraat wal mulah suñu jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ xadis 1809 bi mu ne woon wa an Rib'i ibn Hirash rahimahullahu ta'ala annahu qaala intalaqtu ma'a abi Mas'ud al-Ansari ila Hudhayfa ibn al-Yamani radiyallahu anhum faqaala lahu abu Mas'ud radiyallahu anhu haddithni ma sami'ta min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi ad-Dajjal walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a continuer beneen ba léegi hadith yi nga xam ne imaam da leen indi fii ñuy wax ci jeexitalu àddina bi euh, buy ñëw surtout ad-Dajjal l'antéchrist le plus grand bonimenteur de tous les temps lu moom waxoon nañ la ci sublime mensonge ci lay ci lay travailler moom ci loolu lay liggéey bon euh, ak yeneen yoo xam ne yu lëkkalam moom ndax gis nañ fi Gog et Magog voilà te du nañ hadith bu njëkk bi. voilà gis nañ tamit bii passé euh, ayu dajjaal bi nga xam ne fitna bu rëy nga xam ne day lu ñu naan ajjana ak loo xam ne ab sawara la wal iyaazu billaah tey ñu war a jël xadiis bi ci tegu mooy xadiis mille huit cent dix mu ne wa an Abdillah ibn Amr ibn al-Aas voilà bii tamit comme yële la rek amul ay dem lëkkaale ma bunt bi leer na almansuuraat moom de c'est des sujets rek soo xam ne lii moom ci dajjaal ba léegi ñu ngi ci sujet yu dajjaal ak yeneen waaw mais dajjaal mooy principal sujet yi ci hadith yu njëkk yi ah, ah, ah, abadahu llah mu ne waan abdillahi bini amri ibn al mu ngi jële ci sahaaba bi nga xam ne mooy abdallah ibn amr di doomu ku ñu naan amr amr di doomu ku ñu al-aasi dañ naan al seen maamam bokkoon ci kilifa Quraysh yi nga xam ne fekk nañu lislaam waaye wal iyaadu billah jotuñoo dugg ci diine muy al-Aas ibn Waa'il nga xam ne moom kàccoor bu mag la woon voilà doon def ay tojaange rek voilà di jaay doole voilà di di amul woon benn savoir-vivre bu tax ñuy wax voilà <laughs> voilà moom al mooy doo tax yàlla day jële coo xam ne lu dee la mu dundee jële ci ñu dund Abd Amr ibn ak Hisham Hisham il faut pas Hisham Hisham frère wa Amr ibn al-As la voilà moom ñoom ñëpp ay doomam lañ Abdallah nag sëtam la ibn Amr ibn al-As radiyallahu anil jami' kon mu ne waan Abdillah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu bokk ci waa Quraysh radiyallahu anhu maa di saxaaba di doomi saxaaba ah yàlla na borom bi gërëm leen ñoo ñaar annahu qaala nee na qaala rasulullah mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na yaxruju dajjaal mais lii fii euh, affaire bi daa am lu ko jiitu hadis <laughs> bii nii <laughs> am na am na daa am lu ko jiitu quoi waaw loo xam ne euh, soit ñu wax nii après bu ñu ñëwee ci ginnaaw ci taxrij bi ñu waxaale ko taxawaale ci nañ topp li mu wax nii kon insha allah mu ne yaxruju mu ne ndawal yàlla saa saa nee na yaxruju dajjaalu ki nga xam ne mooy le plus grand bonimenteur de tous les temps. di dajjaal di nar naraakoon bu mag boobee nga xam ne léppam nar la ay kàcc la dina génn fii ummat yi ci sama xeet kon mooy da du boo tax dajjaal amul benn yonent yonent yu njëkk yi liñ doon xupp seen seeni ñoñ yépp mais dajjaal suñu xeet bii lay génn ah <laughs> waaw waaw fa yamkusu bu ko defee mu sax fi arbaina dina fi def ñeent quarante quarante ibn Abdallah ibn Amr nag moom da man ah man nag lii la yoneen saasam li laa dégg ci moom laa adri waaye xaw ma arbaina yawman yow ce que quarante yooyu mu wax mooy ay bés la ay jour la aw arbaina shahran wala dajjaal quarante mois la fii def ay weer wala boog juróom wala ñeent fukki li nga xamante ne mooy aman at nee na man loolu wóoru ma quoi man li ma dégg lee kese la arbaina waaye loolu dañ naan ñun suñu xadis biñ gisoon bu sayyidna an-Nawaas ibnu Sim'aana wala ibnu Sam'aana di première xadis yi moom rek la woon na loolu waaw nee na keroog xadis 1808 nee na yonent saa salaam sahaaba yi bimu ne dañ ne ko wama lubsuhu fi l ard qaala arba'una yawma yawmun ka sana wa yawmun ka shahr wa yawmun ka juma waaw boobu leeraloon na foofu que ne Abdallah ibn Amr moo déggul mooy moom ndax yeneen saa sax jotaay yu bari la ko doon nettali waaw boobu dañuy arba'ina rek quarante la fiy def mu ne ah gis nga ni ñu sàmmoo woon waaw ñoom saxaaba yoroon yoon mais yeneen saa sax daal dégg naa ko mu ne quarante. quant à quarante jours wala quarante mois wala quarante at loolu dara ma dara leeru ma ci leeru ma loolu dara leeru ma ci loolu moom leeru ma. waaye leer na ci hadith sayna Nawaas ibn Simaan kene du du du weer du at quarante jours kese la ndax ñoom bañ ko ko laajee yoneen saa sam dana ne quarante jours la fii def ne leen nag premier jour bi comme at la deuxième jour am moom dajjaal ci quarante yooyu day tolloo tollook weer beneen bi nag comme semaine que juma kon loolu leer na fii ci beneen hadith ba al hadith yufassiru al hadith waaw léegi kon mu ne laa adri arbaina yawman aw arbaina shahran aw arbaina ama fa yab'athu Allahu Isa ibn Maryam sallallahu alayhima euh, sallallahu alayhima wa sallam waaw borom bi daal di yónni yebal Seydina Isa ibn Maryam loolu taxawoon nañ ci ci hadiisu Seydina Nu'man ibn an-Nawwas ibn Sim'an jarul ñu ci taxawaat noonu borom bi yebal ko ndax Seydina Isa bu ñëw day fekk dajjaal a ngi fi borom bi yebal ko ngir lan ngir mu faat ci dajjal voilà léegi moo tax fa yatlubuhu loolu tëb taxawoon nañ ci ci hadith Seydina Nu'man Nawaas gisoon nañ mu daal di sàkku dajjal di ko wër ci kaw suuf fa yuhlikuhu te gis nañ fa ko doon kii mooy fee ca euh, euh, bilaadu Sham baytul maqdis ci baabu luddu foofee lay lay moom daal di koy faat moom say Seydina Isa ibnu Maryam alayhi salaatu wassalaam foofee lay faate ki nga xam ne mooy masiixu dajjal ci fee ci Jérusalem léegi mu ne fa yulu summa yamkusu annaasu ginnaaw gi nit ñi dañu leen des bu ayu dajjaal jeexee waxoon nañ la ayu dajjaal nag bu amee gisoon nañ te ne Seydina Isaa bi ne noon muy kii jullit ñéeg yooyu di leen raay seen xarkaan di leen dalal di leen wax seen daraja yi suñu borom da koo wax yu ne ko am na ñuy ñëw am damay génn ay gaay de yoo xam ne kenn manu leen a aar kenn manu la faire face muy lan waa ya jooj ma jooj di Gog et léegi après loolu nag lay wax ne bu loolu lépp xewee nag suma ginnaaw bi yabasullahu taala summa yamkusu naa sab'a sinina laysa bayna isnayni adawa ginnaaw gi nit ñi jàmm day am ay yu metti yooyu yëpp ndax inna ma'al usri yusra borom bi daa def ne li ànd ak ak mettital mooy ak wooy ak yomb yomb voilà bi ñu muñee loolu ayu dajjaal ñu naan déet ñu teg ci yaa jooju ak maa jooju ak si loolu lépp ñu muñ ko ak ni mu tere woon ak ni mu ci taxawoon ci hadith sayna noom euh, euh, euh, an-Nawwas ibn Sim'an wala Sam'an radiyallahu anhu ginnaaw loolu liñ nag boroom bi defal leen nag juróom-ñaari at yoo xamante ne nii at naataango lay doon waaw ba nga xam ne laysa bayna isnayni adaawa amul diggante ñaari nit noonoo Allahu akbar amatul noonoo ci biir nit ñi lépp nekk ci jàmm waaw ndax ay musiba yu rëy yooyu ak yooyu yëpp borom bi fóot na seen xol yi. allahu akbar waaw allahu akbar nga xamante ne ci jàmm la ñuy nekk dund goo xam ne gu gu paisible la ñuy nekk di dund ci jàmm waaw gàncax yi saxaat suuf si kiiwaat asamaan si tawaat yëf yi dox waaw ñuy dund dund ko neex a neex nekk ci kóolute ci suuf waaw ba ni nga xamante ne nii daanaka noonoo borom bi da koy effacer ci xolu nit ñi waaw hadith sayna Hurayra ba Euh, nekk ci euh, musnad imam ahmad doon wax yu mel nii ne sayyidina isa bu ñëw fa yaduqu as-salib wa yaqtulu al-khinzir wa yad'u al-jizya wa yad'u an-nas ila al-islam non seulement mooy gis nga croix yi ko waa jàngu bi di defar église lay rajaxe <laughs> yii waa Rome waa Vatican waa euh, Saint-Sépulcre ak fu yooyu yëpp lay rajaxe waaw fa yadduqu salib da koy dugg mu mu mokk waaw wa yaqtulul xinziir li ngeen naan naan cochon muy porc di mbaam xuux da lay effacer moom it ci kaw suuf daal di koy rek wa yadaw la jizya jizya yi nga xam ne yéeféer yi moom lañ doon joxe xam nga ñu moom ñoom léegi ñooy joxe jizya ji moom léegi sawaay ñooy joxe jizya gi ba mat sëkk yéeféer yi lañ koy jox par le monde en l'envers wal iyaazu billah waaw ay milliards lañuy jël di ko jox yéeféer ne ñoo ñuy gardeel suñu ñoo yoral suñu pro suñu euh, suñu suñu kaaraange suñu sécurité waaw ñu yoral ñu suñu lépp jox ko noon bu bon bi l'armée sioniste wala si l'état sioniste ne ñoo ñu yoral suñu yu bari wala seen bay ba gën a tawe muy américa <laughs> waaw jox ko lépp ñun ñooy fay jizya gi ñun ñooy fay état bii moom impôt de capitula capitation bu nga capitulation boobu nga xam ne jullit ñi buñ masee gañe ab réew dañ naan leen bu ngeen bëggee ngeen des waaye ci suñu domination ngeen nekk waaye da ngeen di fay jizya waaw boo xam ne jullit ñi moom ku ci am day fay lan zakat ak yooyu mais yéen yéefér yi du ngeen fi nekk ñu leen di yoral seen kaaraange te du ngeen du ngeen contribuer seen contribution rek gise la tudd loolu ñun léegi jullit léegi ñoo koy joxe ñu ñoo koy jox yéeféer yi walla iyaazu billaah Seydina Isaa alayhi salaam bu ñëwee loolu da koy tegaat étape da koy rétablir ak lii lépp di sariya yonent bi alayhi salaam ñu xaraamal koso xinziir ak li nga xamante ne mooy ay croix ak yooyu lépp lay lay wandal imposé waat loolu am voilà ba pare di woo nit ñi ci l'islam wala Seydina Isa ñëwaatu fi ngir di ndax diine bu bees ah non dafa ñëw ngir mottali loo xam ne borom bi ci loxoom la koy jaarale diine l'islam mat na sëkk bi muy ñëw bi yeneen saa sabam génne am na la leen mat dafa am yoo xam ne nag ci xekmaay borom bi mooy ñoom dajjaal yii borom bi moo def ne comme que mooy woote ne mooy almasih ak dajjaal fenkat bu mag bi narkat bu mag bi le vrai ci euh, dajjaal moomee le nag mi almasih moo koy faat muy Seydina Isa ibn Maryam al-Masih Isa ibn Maryam alayhim as-salatu wassalam te bu ñëwee rétablir la paix ak li nga xam ne mooy justice mooy ak njub gi nga xam ne du tegu ci justice internationale yi ñuy wax ah non caaxaan yi mooy la nga xam ne qatlu imri'in fii ghabatin jarimatun la tughtafar wa qatlu sha'bin aminin mas'alatun fiha nazar loolu loolu mooy justice internationale waaw justice su au lieu c'est des à à à à deux niveaux waaw ñépp xam nañ ne un soldat américain bu def ay tojaangeem ca Irak wala Afghanistan ñu war koo jàpp gars yi door nañ ay kii ay accord ak yu bari ne seen citoyen kenn du leen extrader bu même buñ ñëwee ci yenn suuf yi kenn du leen extrader parce que là c'est un américain waaw waaw alors que bu dee ay ay ay le citoyen kosovar le citoyen sénégalais burkinabé kii saw kii ñoom du ko jëlee euh, ivoirien bon ak libyen wax gaa yooyu ñu gaaw yóbbu leen ko fii c'est pris waaw seen cour pénal boobu nga xamante ne caaxal la waaw waaw cour boobu nga xamante ne nii peine yépp ci koy dóor. waaw di sonal ñoomin bëgg booba waaw <laughs> ñoomin sàngam sawaay ta bàyyi fi euh, criminel yu mag yi ay ay ay ay premier ministre u état sioniste yi yooyu ak ak ak ak euh, président américain yi fi def ay tojaage ba toog kenn du leen inquiété ak européens yi ba mu des dëkk yi nga xam ne bañ duggee ñoom ay Kosovo ak yooyu nga xam ne moom bañ génnee ci guerre yàggul ñu leen di fontoo <laughs> waaw ñooñ moom ay di di sonal ñoom it Milosevic <laughs> waaw ca vite di leen sonal alors que dëgg la def na lu garaaw moom criminel de guerre la bu mag waaye du moom kese <laughs> waaw du moom kese nañ ko jàpp loolu la mais nañ jàpp ñeneen ay justice internationale caaxaan yooyu nga xam ne qatlum ri'in fii ghabatin rayum nit ci ab ab waay ab àll <laughs> bu kenn xamul ca ca àllub Amazonie bi boo faree tubaab loolu moom jarimatul laatoo tafar moom crime la boo xam ne kenn c'est impardonnable waaw waaye waqat lu euh, sha'bin aminin waaye nga ñëw fuuf ab peuple nag xam nga ke benn nit boo rey ci àllub Amazonie bi wala àllub Tanganyika bi ah Tanzanie bi wala fële ca ca ca ca ca ca <laughs> wala feneen loolu moom saa yi ab tur ab tubaab nga rey yow moom loolu c'est impardonnable nga dégg waa Bolivie di condamné président yëpp gars yi génn naa il faut retrouver les les criminels qui ont fait ça waaw il faut le vite extrader ko ñu teg ko yoon. waaye kanta wa qatlu sha'bin aminin fekk ab peuple bu mel ni peuple palestinien nga ne leen fuuf rey leen loolu moom masalatun fiha nazar loolu moom c'est un sujet à discuter. ça ne mérite pas d'être posé devant sur la table d'un juge c'est pas un souci c'est pas grave ça voilà ñépp di minimiser ñii sax di dëggal ne loolu sax c'est normal loolu mooy justice internationale ah lii la te bi caaxaan yi nga foog ne loolu la Seydina Isa di ñëw di rétablir loolu lu mu lay waxal xeet yooyu ak yi ni ñoom waaw wa yad'u ila islam di woote jëme ci l'islam allahu akbar waaw fa yahliku llahu fi fa yuhliku llahu fi zamanihi almilala yeneen yëpp mooy nekk ci suuf yeneen xeet eh, eh, doxalin yëpp tëralin yëpp ci lay wàcc ba mu mooy féete kaw yëpp te looloo tax eh, umirtu an uqatila an waaw ak tamit li takuna kalimatullahi hiya al-ulya kalimatullahi googee ngir mu féete kaw ta mooy l'islam sayna Isa bu ñëwee loolu lay réaliser alayhi salaatu wassalaam waaw jaa ñépp nekk ci jàmm waaw ay ati juróom-ñaari ati naataange ginnaaw gi nag yursilu llahu rihan barida waaw ginnaaw gi yàlla yónni benn ngelaw boo xam ne bu sedd sedd buy min qibal mais du sedd buy buy boo xam ne dalay faagaagal noonu mais bu sedd ta dal waaw min qibali ash-Sham jóge Sham waaw fala yabqa ala wajhi al-ard ahadun fi qalbi mithqalu dharratin min khayrin aw imanin illa qabada ngelaw lool bu ñëwee du fekk képp kenn koo xamante ne ci xolam am na lu toll ni atum wala lu ko gën tuuti ci ngëm yàlla lu dul ne ngelaw lu loolu moo lay faat ci ngëm yàlla ku ko am wala yiw muy gëm sa borom lu dul ne ngelaw lool moo lay faat fee bu dee bu paisible ngay dee la ñuy faat ñoom waaw mu yeneen saa saa ne hatta law anna ahadakum même bu doon kenn ci yéen di wax ak comme si xam nga du ñoo ñoo ko fekk saxaaba yi mais mooy yéen jullit ñi kenn ci yéen jamono jooju bu fekkoon bi ngelaw li ñëw daxala fii kabidi jabal mooy dugg au fond mooy à l'intérieur de montagne bien fermée ak bunker ak lu la neex lu dul ne la daxalatu ngelaw la dina la fa fekk alayhi hatta taqbida ba ni muy jëli ruuxam mooy jaare ko ci malaaka bi malaaka bee koy def kul yatawaffakum malakul mawti alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un waaw waaw muy malakul mawt malakul mawti waaw moom mooy jël ruux yi waaye borom bi ci ngelaw loolu la koy jaarale waaw akbar fu waay man di nekk lu mu ruq ruq fu mu kii ngelaw la dina ko fekk hatta taqbita ba ni muy jële ruuxam léegi naa Abdallah ibn Amr bi mu waxee lii mu ne mu ne ah, fa yabqa shiraaru an-naas nee na nag ginnaaw gi nag ñi fiy des mooy bu ngelaw li ñuy faat koy ngëm yàlla yépp ku amoon lu toll lu mu néew néew ci ngëm yàlla sa xol keroog ngay faatu ci ngelaw lool léegi ñu fiy des fay abqa shiraaru naas léegi moo tax pële bu la nee day ñëw minal yëpp wadd mu alak ba ça ne veut pas dire que ñëgëm yooyu dooruñu fi nekk ah yéegari biñu nekk bon dañ fiy nekk même bu sëy naa nekkee fi mais booy lañ mënoon di def loolu lañ dul defe la prédominance la lépp du liñee ko yor voilà loolu la moo tax bu ngelaw li ñëwee buy rey jullit ñi yéefar yi la fii bax <laughs> ña gën yées nag fa yabqa mu def lii gisoon nañ côté bi tamit ci hadith sayyidina Nawaas ibnu Sim'aan radiyallahu anhu mu ne shiraaru naas la fi bàyyi ni ngelaw li moom du leen faat <laughs> waaw ngelaw li moom day sélectionné ñan lay rey moom <laughs> yéefar bu ko nooy yit du la rey te waxoon na ci suufu pokataan yi la leen di jàpp ñu daal di faat Allahu akbar mu ne shiraaru naas fii xiffati tayr waaw fii xiffati tayrin wa ahlaami sibaa ñi fi yiis ci lan la ñuy nekk lan mooy nekk seen xaal al imaam al qaadi Iyaad mooy la mu ne rahmatullah mu ne bi xiffati tayr mooy istiraabuha wa tanaffuruha bi adna tawahhum shabbaha haalul ashraar fi tahattukihim wa adami waqaarihim wa sabaatihim wa ixtilaali ra'yihim wa maylihim ila al fujuuri wal fasaadi bi haali tayr mu ne yeneen saa dafa melale li nga xamante ne mooy xaalu yéeféer yi bu boobaa ñi fi ngelaw lool di ba di yéeg di leen fi ba mooy comme picc mi nga xam ne lu yëngu mu naaw waaw mooy seen fit yi du dal seen xol yi du dal waaw seen xel yi du dal seen fit yi du dal ak mbonte gi nga xam ne moom nekk ak ñàkk bàyyi xel bépp règle wax bépp dund bu jaar yoon ak boo xamante ne ci ay mbir yoo xam ne kersat yooyu seen yoon new ci waaw ak ñàkk sax gi nga xam ne moom la ñàkk sax ci lu baax ba lu yëngu sotti ak ni nga xam ne noonu lañ jéng jëm ci ak caay-caay ku yàq te comme picc yi nga xamante ne buñ nee ci loo xam ne lu baaxut la wa ahlaami sibaa waaw mooy seen xel ya ñoo xelu njaay àll yeeyam mooy lan mooy seen jëf yëpp seen njaay àll moo taxoon bee passé bu nawaasum na bi neen nga gis gaay di sëy seen biir en ah public voilà amul dara lu ciy nëbb ci télé yee kër yëpp di ak ci mbedd yëpp kenn amu ci ku am jël charger boo am xam ci saase sa ndax sa am nañu fi ne sa yoon na wut noonu la ñuy nekk seen kaw nag la yawmal qiyaam di xewe gaa yu mel noonu ne ñoom kese fii des ñoo yées waaw mu a wa ahlaamu sibaa mooy xelu njaay àll yi lañ yor yooyu nga xam ne di fàddaati ñoom panthère ñoom segg ñoom gaynde nga xamante ni ñoom seen instinct naturel kese la ñuy topp waaw sori nañu xam-xam tere nañu nekk di am dara waaw mooy daal mbir mi waaw lu ñu mën a faagaagal dañ lay faagaagal ba pare ñàkk yërmande amul ah euh, gibier déedéet ndaysaan benn doom la buy dooru juddu euh, da koy dàqi yaay ja daw mu jël buy bi lekk noonu lañ mel moo tax imaamu Nawawi mu ne maanaahu yakunuuna fi sur'atihim ila ash-shurur ila ash-shurur wa qadaa' ash-shahawat wa fasa wa fasa wal fasad kat-tayran kat-tayran at-tayr wa fi al-'udwan wa dhulmi ba'dihim ba'da fi akhlaq as-sibaa' al al imaamu Nawawi mu ne xiffatu tayrin alhamdulillah wa ahlaami sibaa ci al minhaj sharh sahih Muslim ibn al Hajjaj rahmatullahi alayhi alayhima mu ne mooy seen xel yi day dese waaw mooy gaa yooyu maanaam yo dañuy nekk ci gaaw dem ci yu mbon yi ak li nga xam ne mooy di faj seen seen plaisir anim animalier yi ah ak tamit yàqu gi nga xam ne moom lañuy yàqu comme li nga xam ne picc ni muy gaawe di naaw ci mbir waaw ak nakka dal ki dara akum noonoo gi nga xam ne diggante animaux féroces yi ak tooñaate yi nga xam ne mooy ku man sa moroom duma la ak ñàkk yërmande gi nga xamante ne nii moom lañ ñàkk amal kenn waaw soo impitoyable ku am doole wan ko sa moroom waaw ku ñàkk moom gaay dañ dañuy jaar sa kaw ku ñàkk doole waxatuñu la waaw ñu nekk nag ci noonu laa ya'rifuuna ma'ruufa waaw xamuñu mbaax bu sariya digle hatta seen fitra gi leen borom bi defaloon loolu lépp effacé wu na ci ñoom waaw loo xamante ne naturellement ngay xam ne lii dafa bon yooyu yëpp ñu jàpp ne lii c'est normal raison pour laquelle ñuy sëy ci mbedd yeeg yooyu ah sans gêne ak def yëfi njaay àll ci mbedd yi laa ya'rifuuna ma'ruufa wala mun munkara te duñu tere te duñu moyte ne ko lu ñàng ak lu ñaaw loo xamante ne sariya ak ku mbañum ru sax da koy bañ yooyu sax dépassé na seen yoon nawal ci yooyu waaw contraire bi kay lañuy def waaw li nga xam ne moo li bonoon moom la ñuy mujj ne moo baax li baaxoon ñu daal koy koy eh, eh, criminaliser ne baaxatu waaw nekk nag ci njaay àll googu rek juddu ko Allahu akbar mu ne nag buñ newee ci xaal boobu wala yunkiruuna munkara fa yatamassalu lahumu shaytaan shaytaan ñëw yor forme nit waaw parce que noonu lay gën a yombe mu dugal leen ci ñoom ci tuuxa doonu ndax ni ñoom mel lañ mel waaw ndax shaytaan yi waxoon nañ la minal jinnati wan naas la borom bi wax waaw wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatin al insi wal jinni waaw borom bi nee na na ko noonu lañ defal yonent bu nekk am na ay noon yoo xam ne ci shaytaan yi waaw nga foog ne saytaane yi jinne yi kese mu ne al insi d'abord d'abord nit ak jinne yi Allahu akbar léegi bu ñëwee waajoojee saytaane lu leen di wax fa yaqulu mu naan leen alaata tastajibun ndax du ngeen ma wuyul li ma leen di woo ah fa yaqulun ñu naan ko ma ma ma ma ma fa ma ta'muruna loo ñuy digal fa ya'muruhum bi ibadatil awsan mu delli digal nag di jaamu xërëm yi waaw ne dangeen ngeen ci mooy euh, li wama na'budu na wama na'budu billahi lu yuqarribuna ila allahi zulfa la leen di wax waaw parce que xërëm yi ñoo leen di jegeleel seen borom bi yàlla allahu akbar wal iyaazu billah mu digal leen ñuy jaamu lan al awsaan idol yeeg xërëm yeeg ñoom seen mu ne wahum fi dhalika daarun rizquhum ci noonu nag ñu nekke ah borom bi di leen jay bàyyi leen malgré su bon boobu ñu nekk dund gi waa yow waa yow te bee di dox sa waay économie di dox l'argent coule à flot sa waay coulera à flot waaw moom la naan waxum te ñoom fii daalika ci xaal bu bon bi ñu nekk kat teewul ah, daarun mooy nazilun alayhim bi kasra rizquhum seen wërsëg bi leen yàlla jox dara la fi dut wàññi du nañu bon ñee fi def léegi yowmal qiyaam jot du ma leen dundal non da leen defal li mu leen defal loolu lépp nag mu nekkum njay ci bu am njay ci ñoom waaw ndax yéeféer moom àddina bi bépp xéewal boo fi am problème la pour yow ëllëg waaw xaalisatan dane eh, eh, eh, qul hiya qul man harrama zinata allahi allati axraja li ibadihi wat-tayyibati min ar-rizq qul hiya lilladina amanu fi l-hayati ad-dunya xaalisatan yawma al-qiyamah waaw borom bi nga suuratul aaraaf mu ne yonent saa salaam laajal ma gaay nee leen man ana kan xarama boo xaraamal zinatallah li nga xam ne mooy bu yàlla bi nga xamante ne moom la génne ak tayyibaat ak yu teey yi ci wërsëg yi mu génne waaw moo tax toog fi ayow xaw ma loo lu la dal <laughs> nga masa eh, am njar moo xam ne ba nga ko naanee eh, mu génne ko la rek nga bëgg xaraamal njar sawaay baal li ngay wax <laughs> ah sawaay yow sa biir nanguwul njar léegi nag nga bëgg a njar nag njar sax moom est ce que bokkul ci nga xam ne daa xaram ko waaw yow sawaay defal toog waaw ba nga lekkee ganaar gi mu génne la ko danaan ganaar daa mel ni baaxutoo ñoo kan moo ko non kan moo la yeddi di yoo xam ne yu tee yi yàlla def waaw yeneen saa bi nga keroog biñ ne ko waa mbëtt eh, eh, eh, ndaw si ne eh eh eh nekk <laughs> radiyallahu anhu eh yéen ngeen wax yeneen saa salaam mu dugg si moo Xaalid ibn Walid radiyallahu anhu ndax euh, Sayyidatu Maymuna euh, tantam la sœuru yaayam la quoi euh, mu ñu dugg si ñuy taajal yeneen saa salaam benn plat benn jigéen bu nekk ci néeg bi ne eh yéen du ngeen wax yeneen saa salaam yéen ko bëgg a jox nañ bay dugal loxo mu ne lan la ñu ne ko mbëtt la yeneen saa daal téye loxo. ñu ne ko daa xaraam mu ne awma prérogative awma sañ-sañ di xaraamal lu yàlla daganal waaye dari daa da bokkul ci lekk yi ñu miin fa ma jóge waaye lekk leen Xaalid ne ko bon baa ne ko lekkal <laughs> Xaalid di lekk mu koy xool mooy yow loolu yore saa saa li lekkul sax neewul ne moo tax moo tax laaj laaj ak soble bi bi bi bi bi kii da ne man du ma xaraamal lu yàlla daganal la ah sauf que man damay déeyaaleeg koo xam ne du ngeen moo tax yéen lekkle mooy laaj bu ñorul ak soble bu ñorul li ko yëy noonu voilà mais euh, waxoon nañ la loolu xaraamalul boo defaree say lakk say jën def ay crudité lool kenn kenn neew la daa xaraam mais boo ko lekkee noonu moytul julli jullikaay yi waaw voilà voilà kon loolu taxawoon nañ ci walillahi alhamdu wal minna kon gaa yi nii euh, Iblis daal di leen digal ne leen aywa ñuy jaamu yàlla ñuy jaamu kan xërëm bi mooy xërëm yi malgré loolu daarun rizquhum hasanun ayshuhum borom bi mu ngi wàcce ci ñoom seen wërsëg waaw ba pare hasanun mu neex lool baax ayshuhum seenum dund tout tranquille am ñoom santé affaires yi di dox mbir yi di dox waaye nag ci kaw na summa yunfaxu fi suur ci noonu rek malaaka may ëf buftuma nag daal di koy ëf ban malaaka la mooy Israfil Seydina Israfil alayhi salaatu wassalaam moom moo moo yor ufti mooy naafixul bi euh, euh, bi kiy ëf buftu bi voilà nga nga xamante ne nii nga xamante ne nii moom euh, mooy malaaka bi nga xam ne moo yor buftu bi moo koy ëf moom moo koy ëf waaw léegi moom bu ko ëfee ah <laughs> fa yasaqu non non Euh, euh, euh, fi suur falaa yasma'uhu du ko dégg ahadun kenn illaa asgha liitan wa rafa'a liitaa <laughs> mooy kenn ci ñoom ñu yiis ñooñu du dégg parce day uf buftu bi trompette bu ko uwee boobu mooy àddina bi jeex na waaw mooy àddina bi c'est c'est fini voilà lii moom mooy yow yawmal xiyaam moom xiyaam xiyaam taxaw na jeex na laa ilaaha illallah bis bañ doon wax nag gaay di wedde ah loolu nag léegi la moom moom jeex na mu ne bu ko kenn du ko dégg waaw kenn kenn du ko dégg fala yasma'uhu ahad asra liita wa rafa liita mooy ku ko dégg rek xam nga mooy nit bu bu bu bu bu yekkee rek am am benn benn comme benn bomb bu ne tël fenn gars yi boo seetloo yenn image moom ay caméra de vidéo surveillance léeg-léeg gars yi waxuma ñu gën a jege nga xam da leen di pulvériser moom ñu tëb non waxuma ñoon am na ñoo xam dañuy xaw a sori mais mbir mi day métti day kii ci boppam nga jekk rek gis mu mu wengal baat bi kay ndeke dee na mooy noonu muy def rek comme nit ko toog de jekk de ne nii mooy eh, lu dul ne waajooju <laughs> eh, asxaliita mooy da koy wengal mooy benn moo mooy doq bi quoi benn côté bi benn côté bi lay wengal beneen côté bi daal di yëkkati ko loolu lay wax mooy comme waajoo xam ne dafa faatu ñu jekk rek baat loos bi ne nii voilà loos bi dëng xam nga benn côté bi lay lay penché wu beneen bi yëkkati ko loolu lay wax ku dégg affaire bi rek noonu la lay rayee ci saase